أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم وبلغ رسوله ونحن على ما خاتمه وخالقنا وخالقنا ولا نحن الشاهدين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 wa ahli tariqati al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ba tey ci kitaabul wudu bu al-jaami' as-sahiih bu imam muhammad ibn isma'il al-bukhari alayhi rahmatu wa baabul ci suñu jotaay bi weesu baabul baabul iltimaasil wudu'i idaa haanati buntu lambatu ndoxum njàpp su fekkente ne waxtu yi dafa jot te moom mooy ne waxtu yi su fekkente ne maanaam bu waxtu yi duggee ci la wut ndoxum jàpp di nekkee farata naka noonu mboolem charte yi nga xamante ne ñoom ñooy charte julli loolu gisoon nañ ci suñu jotaay bi hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne ci lay nettali kéemtaanu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga nte ne dafa dugal loxoom ci biir ndoxum ndox maanaam ndox mu néew ngir ne waxtu julli dafa jotoon te amuñu woon ndox waaye ñeenante bi sallallahu alayhi wa ñu indil ko loo xamante ne benn rek moom moo ci mënoon a jàppoo ñu daal ko koy jox moom mu daal di ciy dugal loxoom bu maanaam ndox mi di ballee ci baaraamam yi wala boog ci diggante baaraamam yi loolu gisoon nañ ko ci nekk noonu gisoon nañ njàngat yi nga xam ne ñoo ci nekk ginnaaw bi gisoon nañ ñaareelu bunt bi nga xamante ne ci la ñu nekkoon ci suñu jotaay bii weesu te moom mooy baabul maa alladhi yughsalu bihi sha'rul insaan maanaam buntu ndox mi nga xamante ne moom la ñuy raxasee karaw yi doomu aadama maanaam te loolu gisoon nañ ci maanaam wax yi nga xamante ne moom moo moom moom lañ ci doon wax te moom mooy masala yi maa ul mustaamal ak tamit masala yi nga xamante ne ñoom ñoo aju woon ci wàllu karaw lan moom mooy atteem ci sariya ak karaw maanaam nit ak bàyyi ma moo xam ni ngi dund wala dafa génn àdduna loolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay bii weesu ci buntu boobu naka noonu ak wasuril kilaabi wa mamarriha fil masjid gisoon nañ ci bunt boobu na ak tamit li nga xam ne moom mooy suur euh, euh, ndesitu euh, xaj yi ak seen romb ci biir jàkka ji ana lan moom mooy seen atte naka noonu gisoon nañ kon ci biir bunt boobu gisoon nañ ci xadiis Seydina Anas radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa nga xamante ne moom la doon wax maanaam gis nañ ko gis nañ ko ñaari yoon ci wàllu karawu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam ci euh, xadis bu njëkk bi euh, moom mooy dañ ko de mooy ne euh, al imam Muhammad ibn Sirin moom moo wax al imam Abidata as-Salmani rahmatullahi alayhi ma ne ko ñun de am nañu karaw goo xamante ne karaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la boo xamante ne mi ngi jógee ci sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu ba al imam Abidata as-Salmani rahimahullahu taala ne ko man day ma amoon ci benn pepp karaw ci karaw yenente bi sallallahu alayhi wa moo ma gënaloon adduna ak li ci biir naka noonu indi nañ ci xadis bi nga xam ne bu Seydina Anas la ci boppam radiyallahu taala anhu muy wax moom ana naka la def ba jot ci karaw googu ndax karaw ndax daf fekk mu ne na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu watee boppam maanaam bi ñu ko watee dafa jël xaaju karaw bi daal di koy jox nga xamante ne moom mooy Seydina Abu Talha radiyallahu taala anhu mu daal di koy séddale mu daal di koy jël beneen xaaj bi mu daal di koy séddale ñi ci def moo tax ñoom ñu am ci lu ci kenn amul te loolu dañ ci jàngee maanaam wàllu séddale waaye tamit ne séddale maanaam yam ci euh, du ci sart maanaam di séddale ñépp tolloo loolu du sart ci séddale beneen bi ci des moom mooy ne euh, ki nga xamante ne moom mooy maanaam mbir mi ñuy séddale ki ciy liggéey maanaam ka nga xam ne moom lañ ko dénk ngir moom mu war a toppatoo mbirum séddale bi kooku tamit du sart ci moom maanaam moom mu ëppale mu ëppale ñi ci def loolu tamit dafa nekk loo xamante ne lu jaadu la te suñu xadis bii daf dañ ko ci jàng beneen bi ci des moom mooy xadis sayyidina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu nag waxoon nañ ne ci riwaayatu Ibn Asakir rahimahullahu taala ci saxiixu imam al-Bukhari rahimahullahu taala eh, eh, dafa maanaam daf ci indee daf ko tudde baabu iza shariba al fi inaa'i ahadikum falyaghsilhu sab'a maanaam buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne su fekkente ne xaj dafa naan ci ndabal kenn ci yéen maanaam na ko raxas juróom ñaari yoon loolu waxoon nañ ko ci ne buntu boobu euh, euh, ne riwaaya al imam ibnu asakir la waaye loolu ndollente la te tasxiif la maanaam xeetu njuumte la ngir ne bu fekkonte ne duwoon woon njuumte kon wax ji nga xam ne moom lay wax ci biir buntu bi ba daat ci teg wa su'ril kilaabi wa mamarriha fil masjid ba nopp wax ci euh, indi ci taaliq bi nga xam ne moom mooy euh, asar imam az-Zuhri bi rahimahullah euh, ak Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullah yiñ ci wax kon loolu doon woon am maanaam njariñ te doon woon am logique waaye kon ñu gis ne kon loolu loolu ne xeetu njuumte la ci maanaam ni imam Ibn Asakir rahimahullahu taala toxalee mbir moom waxoon nañ ne baabu comme maanaam te gisoon nañ koon kon xadiisu sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu bi nga xamante ne ci la doon wax naan su fekkente ne xaj dafa naan ci ndabal kenn ci yéen bu boobaa nañ ko raxas juróom-ñaari yoon waxoon nañ at yi nga xamante ne moom moo aju ci ndox mi nga xamante ne moom la xaj di xab wala mujj ci naan ak li nga xamante ne moom moo ci aju am ba léegi am na sax ay masala yoo xam ne ba tey ci xaj boobu la aju waaye ba léegi euh, gisaguñu yëpp insha allahu taala danañ ko gis ci kanam ci kanam léegi gis nañ ci xadis sayyidina abu hurayra radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom la doon nettali ne dafa amoon ki nga xamante ne euh, maanaam euh, ne dafa am benn waay boo xamante ne ci ci banu israil maanaam dafa doon maanaam dafa am benn waay boo xamante ne dafa gis ab xaj boo xamante ne mi ngi doon commencer mukk ci pënd ngir rek euh, taruk mar bi nga xamante ne moom moo ko dal waaye bi nga xamante ne moom la jël xuffam maanaam jël ay botam wala xuf xuf ay ay tengam maanaam teg ko euh, ba mu ko jëlee mu at ci ndox di jox xaj bay naan loola la ko borom bi subhaanahu wa taala gërëmal nangul ko loolu daal di koy yóbbu aljanna naka no xadis boobu waxoon nañu ne euh, indi woon nañu euh, euh, lënt lënt bi nga xamante ne moom moo ci mën a am ngir li nga xamante ne dafa bokk ci ndax imam al-Bukhari dafa ne xaddasanaa Ishaq qaala axbaranaa Abdus Samad qaala xaddasanaa Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Dinar qaala sami'tu abi maanaam kon foofu nga gis ne Abdurrahman ibnu Abdullah moom mi nga xamante ne saduq la waaye dafa bëri ay euh, dafa bëri lu muy def def la hmm. maanaam euh, te kon dafa nekk koo xamante ne ci gàttal daal mu nekk nu ak askanale ak doofu maanaam ne daal euh, kooku amaan na dafa am ba dafa daif waaye doofu gi li ko yóbbu li li li ko waral lenn dong la moom mooy def def la gi muy def def le maanaam jaa jaawale gi muy jaawale hmm. moo tax imaam al Bukhari imaamu Muslim rahimahullah solowul ci moom benn xadis hmm. waaye imam al-Bukhari rahimahullah soloo na ci moom xadis bi niki noonu fukki xadis ak ñaar la indi ci euh, ci saxiix bi ba mu daj te saa yu indee ci moom xadis benn day fekk ne ci papam la ko déggee te comme dëkk papam la ko déggee mooy ne taqoo na ak papam taqoo goo xam ne xam nga ki nga xamante ne day dégg benn xadis mu ne ànd ak papa baayam di dund ak moom ba ba daanaka di dégg xadis bi lu bari kooku moom mu am ci ak maanaam def-def la loolu dafay jafe maanaam loolu mu am ci def-def la dëgg-dëgg loolu day jafe waaye ñaareel bi ci def moom mooy ne mboolem li mu soloo ci moom ci côté raqaa'iqi la maanaam ak ay teggin maanaam liy nooyal xol ak ay lu aju ci wàllu teggin ak yooyu nga xamante ne ay atte sharia ci ci loolu rek la solowee ci moom ci saxiix bi ba mu def loolu moom moo tax mu indi xadis bi te waxoon nañ la tamit ne al imam ibnu asakir rahimahullah moom kese moom moo indi xadis bi ci bunt bi sinon ba pare ci bi mu koy indi moom ci téeréem daf koo bind ak bind bu rouge maanaam mu mel ne day yëgle ne maanaam moom ci jëmmi boppam day dute ne ndax xadis bi fii la war a nekk maanaam loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne mat naa bàyyi xel ci buntu boobu kon ah, bu boobaa lool moom moo tax ñeneen ñi ci fuqaha yi mën nañoo wax maalike yi masalan rahmatullahi alayhim ne leen loo yéen seen lay yi maanaam xadis bi mënoo leen ko laye ngir lënt di mu lënt ne imam al-Bukhari yi fii la ko indi waaw wala déet mm. beneen bi ci des moom mooy taaliq bi nga xamante ne daf koo indi ci waxu sëriñam moom mooy Ahmad ibn Shabib mu ne qaala haddathana abi an Yunus an ibn Shihab qaala haddathani Hamza ibn Abdullah an abi annahu qaala léegi mu daal di wax kaanat al-kilaabu tabuulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjidi fi zamaani rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam falam yakunu yarushuuna shay'an min dhaalika maanaam ne xaj yi daan nañu jamono maanaam jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaj yi dañ daan tuur dañ daan mbéewal di dem ak di dem ak dikk maanaam di di di dëgmal ak dummóoyu ci biir jàkka ji ci biir jumaa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu jamono yenent bi la doon amee sallallahu alayhi wa sallam te ñoom daanuñu wis maanaam fi ñu daan romb maanaam daanuñu fa wis waaye comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon mooy riwaaya tabulu bi borom xam-xam yu bari rahmatullah alayhim dañuy wax ne maanaam riwaaya maanaam tabulu bi shuzuz la maanaam shaz la maanaam dafa beru loolu mooy euh, amaan na illa bi tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala waxul haddathana Ahmad ibn Shabib waaye dafa ne wa qaala Ahmad ibn Shabib ngir ta'liq ko ngir wane ne bokkul ci xadis yi nga xam ne moom lay gën di dëgërloo maanaam ndax xadis yi nga xam ne moom lay dëgërloo ci Sahih bi mooy xadis yi nga xamante ne moom te ñoom ñoo tax mu bind Sahih bi mooy yi nga xam ne da leen a def musnad waaye comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ñëw na ci riwaaya boo xamante ne bu wér bu nekk ci euh, euh, Euh, comme niñ ko waxe woon ci suñu jotaay bi wees imam euh, Ahmad ibn Hanbal solo na ko ak imam Abu Dawud solo nañ jëmmi hadith euh, bi te imam Abu Dawud bi mu solo hadith bi daf ne qaala haddasa daf ne haddathana Ahmad ibn Salih qaala haddathana Abdullah ibn Wahb qaala axbarani Yunus te moom mooy Yunus ibn Yazid al-Awli bi nga xam ne moom moo jëlee an ibn Shihab kon ñoom foofu lañu ñu dajee maanaam te loolu tamit càllale bu dëgër la bu wér la te baata tabulu ñu ngi ci maanaam kon muy wane ne du du Ahmad ibn Shabib rek moom moo jëlee ci Shabib ibn Salim yoo xam ne mooy baayam rek que ni ñoom rek ñoo jëlee ñoor solo riwaaya bi nga xamante ne moom mooy tabulu bu boobaa daañ ko mën a yokk def li ñu tuddee euh, ziyaadatu siqa maanaam dañ ko xamee ne ziyaadatu siqa kon am na ci mbir mi kon bu boobaa li nga xamante ne moom lañ ci xamee moom mooy ne baatu maanaam tuur ndox gi nga xam ne maanaam euh, xaj yi maanaam dañ daan tuur ndox ci biti jàkka ji waaye daanuñu ñëw ba ci biir ndax yanuwul maanaa même bu dara sax ñuy bàyyi xaj bi muy tuur ndox ci biir jàkka ji ñu koy bàyyi noon ndax bu doon nit ci boppam moo tuur ndox ci biir jàkka ji dañ fay sotti euh, dañ fay euh, sotti ndox comme ni nga xam ne insha allahu taala dina ñëw ci xadiisu kaw kaw bi waaye euh, loolu daan ci ñëw insha allah euh, dina ñëw ci kanam waaye hadith bi euh, maanaam kon ne mooy ci biti lañ la doon la la lañ doon tuure ndox ñoom xaj yi maanaam ndax maanaa bi lënt bi mu boo ko boolee ak le fait que ñu bari solo tabulu bi moo tax imam al-Bukhari indi ko ni mais maanaam def ko istinaas maanaam ngir layee ko waaye ngir yokke ko maanaa bi mu bëggoon indi voilà Euh, waaye ta ta euh, ne dañ daan tuur ndox waaye boo tax borom xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci xadis bi dañuy wax ne dañ daan da daan tuur ndox ci biti waaye dañ daan dugg ak génn ci jàkk ji moom waaw te loolu masala yi nga xam ne ñoom ñoo ci aju woon ci masala fiqh yi gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu daal di wax ñu ñëw ci kon xadis bi maam ci buntu bi ba tey mu ne qaala bil isnaadil muttasil fii awwal kitaabi ilayhi haddasanaa Hafs ibn Umar te moom mooy Hafs ibn Umar ibn al-Haaris al-Basri ad-Darir al-Haafiz rahimahullahu ta'ala al-Hawdi dañ tam tam al al al-Hawdi rahimahullah dañ tam al-Azdi rahimahullahu ta'ala moom euh, Abu Omar moom mooy dàqantalam euh, moom nag imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom directement ci waa ashabu kutubu sitta mm-hmm. amma imam an-Nasa'i moom solo na ci moom ñaari xadis boo xamante ne benn bi daf ne qaala daf ne haddathana imam an-Nasa'i rahimahullah daf ne haddathana Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari qaala haddathana Hafs ibn Umar loolu mooy benn bi beneen bi ci des daf ne haddathana Amr ibn Mansur qaala haddathana Hafs ibn Umar maanaam ñaari hadith yooyu rek la solo ci moom imaam at-Tirmidhi ta'ala solo na ci moom benn hadith bu mu jëlee ci imaam al moom moom tamit euh, ci moom la ko jëlee kon ñu gis ne Muslim moom solowul ci moom ak imaam Ibn Maaja rahmatullahi alayhi moom nag euh, Hafs ibn Umar dafa nekkoon koo xamante ne dafa euh, weexoon bopp ak. sikkim bi ñoom ñëpp dañoo weexoon tàll mi ngi génn àdduna ci jumaadal axira deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa mu ne qaala haddathana Shu'ba te moom mooy ibnu al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala ibnu al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti thumma al-Basri rahimahullahu uh, ta'ala kon uh, uh, gisoon nañ ibnu Umar waa Basra Shu'ba tamit waa Basra mu ne an ibn Abi te moom mooy Abdullah ibn Abi Safar Abu Safar nag mu ngi tuddoon Sa'id ibn Ahmad euh, dañuy wax tamit ne Sa'id ibn Ahmad la tudd ibn Kathir tamit dañ koy wax al-Hamdani moom euh, kon moom mooy euh, Abdullah ibn Abi al-Hamdani rahimahullahu ta'ala moom nag mu ngi génn adduna ci xilaafa Marwan ibn Muhammad Euh, diggante cent vingt-septième année ak cent trente-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mboolem waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ay xadiisam ba mu des imam at-Tirmidhi rahimahullah mu ne qaala mu ne an Sha'bi te moom mooy imam bu màgg boobu taabi'i bu kawe boobu Amir ibn Sharahil ibn Abd ash-Sha'bi mu daf dakkantaam nekkoon Abu Amr mi ngi gane adduna Euh, moom euh, imam Ash-Sha'bi taala mi ngi gën a adduna vingt et unième année bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna centième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ibn Hatim te moom ibn Hatim ibn Abdullah ibn Sa'd rahimahullahu taala Abu Tarif lañ wax wala boog Abu Wahb mooy dàqantalam moom euh, Adi ibn Hatim euh, maanaam moom mooy mooy al dañ koy wax al-Jawad ibnul Jawad maanaam ku tabeki di doomu ku tabeki gi ndax xam ngeen ne Hatim bi nga xam ne moom moo sii woon ci jaahiliya nekkoon koo xamante ne dafa bari woon lu mu daan lu mu tabe woon di saraxe maanaam ba nga xamante ne euh, mooy histoire yu siiw yooyu nga xamante ne moom lañ koy nettalil ba sax wax nañ ne bés bés nit mës naa dégg tellement ne dafa tabe mu daal di jóge réew bu réew ñëw seet si ko waaye ba mu ñëwee taseeg moom euh, mu ne ko ah man de dëgg dëgg comme damaa tukki damay tukki nii te mënatumaa dëpp mm-hmm. léegi daal ni ñuy def moom mooy euh, man daal euh, sama fas wi daal laa am moom daal maanaam fas wi mën naa la koo bàyyee nga daa mu daal di dem waaye ba muy dem am maanaam doomu fas wa di ci topp ja wala boog maanaam eh, jaam jaam bi di ko téye mu naan ko mu ne ko waaw léegi moom fas wi ak jaam bi ak ci ak doomu fas yëpp may naa la may naa leen ko maanaam dem maanaam moom dafa nekkoon koo xamante ne dafa siiwoon ci tabe maanaam xaatim boobu noonu eh, moo tax eh, moom ak maam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoo bokk année bi ñu génn àdduna maanaam mooy huitième année bi yenente bi sallallahu alayhi amee juróom-ñetti at moom xaatim boobu ak anu sarwaan dañ doon wax yi am na fu ñu ko doon wax yéen a ngi koy fàttali ko anu sarwaan boobu ak xaatim bi ak maamu yéen bi sallallahu alayhi wasallam di euh, sayyidina Abdul Muttalib ñoom ñii ñoo bokk benn at biñ génn àdduna mooy bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam amee juróom-ñetti at maanaam Adi ibn Hatim bii nag doomam la radiyallahu ta'ala anhu nekkoon saxaaba bu mag nga xamante ne bokkoon na ci waa ahlul kitab moom ñëw na ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam dëgmal ko euh, bi mu amee juróom-ñaari ah maanaam juróom-ñaari at ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi solo nal ci moom ci ay xadis 66 xadis moom moo nekk ci kutubu sunna yi téere yi sunna yi 66 xadis la ñu solowee ci moom imam al-Bukhari ak imam muslim ñoom dëppoo nañ ci ñetti xadis ci ñoom ci ci yooyu imam muslim daa di ah, bokk daa di di beroo ci ñaari xadis ah, moom nag ah, fo demoon na Kuufa maanaam dafa mujjoon a dem wàcc dem Kufa foofu la génne àdduna ci jamonoy ba nga xam te ne al-Mukhtar mu ngi ko fa yilif ci soixante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa moom it bokk na ci li nga xam ne moom la ràññeekoo ci biir saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum mooy ne nekkoon na nasaraan ñëwoon fekkee dugg ci l'islam ñaareel bi ci des moom mooy Euh, moom abi ibn Hatim cent vingt ans la dund maanaam dafa bokk ci ñi guddoon fan yi moom ak Hassan ibn Sabit mm-hmm. euh, euh, radiyallahu nga xam ne dundu nañ lu lu ay té ñu lu ëpp téeméeri ak ñoom ñoom ñu gudd fan lañ moom cent vingt la dund mm-hmm. moom mu ne annahu qaala nee na sa'altu laaj naa annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne mm-hmm. iza arsalta boo yabalee kalbaka saf xaj al muallam bi nga xamante ne moom la ñu jàngal fa qatala mu daa di rey fa kul lekkal waaye wa isa saa yoo xamante ne akala dafa rey falaat akala dafa lekk dégg nga bu fekkente ne dafa lekk nag falaata kul bu lekk lu tax mu ne fa innama li am ba des mooy am sa koo daf koo téye ala nafsi boppam maanaam loolu moom mooy ne dafa ragal ne dafa jël mën naa nekk ne dafa jëlal boppam comme mu amee ci yeneen riwaayaat yi mu ne possibilité bi boo ko yobalee ndekete moom boppam amaan na la jël la reen la la reyal loolu moom moo tax mu ne ko kon bu dee lekk na ci bul lekk maanaam yow bul jël maanaam kon bu boobaa ñu xam ne sart yi nga xamante ne ci la ñuy euh, daganalee rëbbum xaj ñeenti sart la bu njëkk bi moom mooy xaj bi nekk ku ñu jàngal al muallam mooy euh, voilà euh, Euh, euh, mooy euh, alquran al mukallabiina tuallimuunahunna mimma allamakumullah maanaam mooy ne xaj maanaam ñi nga xamante ne ñoom la xaj yi nga xamante ne maanaam li xaj yi rey maanaam jàpp ko te mu te mu dee yéen yéen leen xamal li nga xamante ne moom la leen yàlla xamal loolu dafa bokk ci charte rëbbu am xaj baax maanaam mooy xaj bi du n'importe quel xaj xaj bi faw mu nekk koo xamante ne dañ koo yabal beneen bi ci def euh, imam ahmad ibn hanbal moom maanaam ba tey ñu ngi ci xaj ba ñu jàngal imam ahmad ibn hanbal dafa teg ci condition xaj boobu mu war a mu bañ a nekk xaj bu ñuul ngir ne sax na ci xadis ne xaj bu ñuul seytaane la ah, loolu euh, mooy beneen euh, beneen bi ci def amma ndax xaj ba maanaam kañ ko ko jàngal dafa war a nekk moo tax am na ci boroom xam-xam itam rahmatullah alayhi ñoo xamante ne lànk nañ ne xaj bi bu fekkente ne ka am maanaam ka ko jàngal ka ko jàngal nekkul koo xam ne dafa am ahliya ci maanaam moom mooy euh, ndax alquran daf ni tuallimuhunna maanaam mukallibiina tuallimuunahunna mimma allamakumullah maanaam ne yéen yéen a leen jàngal maanaam kon ne dafa war a nekk jullit wala lu mu bon bon boo mu nekk koo xamante ne yahuud la wala nasaraan waaye bu dee ab majuus moo ko jàngal loola wala boog koo xam ne ab athée la wala yu noonu bu dee xaj bu ñooñoo ko dressé xaj boobu du du mën a yelloo mu mën a jà mu mën a jël loolu maanaam te loolu nag dañ ci ala kulli xaal dañ ciy jàngee mbir mu rëy rëy mooy bu njëkk bi mooy doole bi xam-xam am ba nga xamante ne xaj yi sax maanaam dañuy gën a lënte ndax xaj bu ñu jàngal ndegete moom bu bu bu jëlee bu demee rëbb bi xaj maanaam rëbb ma dana dagan waaye bu dee xaj mu ñu jàngalul bu demee rëbb rëbb rëbb ma du baax maanaam subhaanallah condition yëpp mën nañ fee nekk waaye bu dee dressé wuñ ko jàngaluñ ko xaj boobu ndekete maanaam bokkut euh, subhaanallah maanaam loolu day wane doole xam-xam ba ci biir xaj yi loolu euh, euh, benn la ñaareel bi ci des moom mooy dañ ci jàngee ne tamit doole yi ne kalay jàngal dafa am solo maanaam ndax wuute wuñ bu doon jullit la waaye wala boog mu alal akal mu nekk yahud wala nasaraan waaye li ñuy wuute mooy pas-pas maanaam kon nu xamee ne ndekete ka jàngal pas-pas ba muy am dafa am solo tamit ci mbir mi euh, ne ñëpp ndekete yamuñu maanaam ndekete xam-xam li muy am am solo comme li imam euh, euh, Sufyan as-Sawri doon wax ak ni ñoom imaamu Maalik ñoom ñëpp doon nañ ko wax mooy rahmatullahi alayhi mooy inna hadha al-ilma diinun fanzuru amman akhadtum diinakum xam-xam bi diine la xool leen bu baax a baax ana ci kan ngeen di jëlee seen diine loolu tamit dafa am solo beneen bi ci def maanaam kon loolu moom mooy condition bu njëkk bi mooy mu nekk ku ñu xamal ñaareel bi ci def moom mooy ñu mu nekk ku ñu yabal ngir ne bu fekkente ne moo tax mu ne ko iza arsalta kalbaka al allam maanaam bu fekkente ne yabal nañu euh, yabal nga xaj maanaam sa bi nga xamante ne moom euh, moom nga nga jàngal maanaam moom nga jàngal maanaam kon ñu xam ne xaj boobu condition bi mooy dañ koy yabal loolu moom moo tax Shafi'i yi rahmatullah alayhim daan ne masalan tey su fekkente ne xaj bi dañ koo yabal masalan ne ko euh, ne ko demal fee Euh, mu mu foo xamante ne fañ ko yabal foofa amul lu ñuy rëbb maanaam amul lu ñuy rëbb waaye mu dem daje fa lu ñuy rëbb mu dem daje fa ak lu ñuy rëbb loola bu ko jàppee bu ko indee yow doo ko lekk lu tax parce que dañ ko yabal yow ba nga koy yabal yabaloo ko woon pour mu rëbbi waaye daa dajeeg moom maanaam kon loolu beneen mbir la euh, ñett beneen bi ci def moom mooy mu nekk koo xamante ne euh, da nga koo Euh, ñetteelu condition bi mooy ne xaj bi maanaam nga tudd ci turu yàlla comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee ci euh, ci euh, waaw ci ci jeexital bi insha allah danañ ko gis mooy ne dañ cee war a tudd turu yàlla muy ñett ñetteelu condition bi ñeenteelu condition bi mooy mu bañ a lekk ci ci li mu jàpp ndax bul jàppee ba pare commencer lekk ca la mu jàpp rek mooy ne kon mooy ne baaxut ah, léegi nag mu def la mu jotoon tey boo ne ko demal mu ñëw mu dem jàpp ñëw indi teg nga ni ko demaatal mu dem jàpp ñëw indi teg nga ni ko demaatal mu dem jàpp ñëw indi teg nga ni ko demaatal mu dem jàpp am lu mu ca lekk ñëw indi la bu boobaa lan mooy atte yi mu jot a rendi yi mu jot a jàpp foofu loolu tamit borom xam-xam yi wuute nañ ci rahmatullah alayhim waaye xanaa bi lay laa dañu ne bu boobaa dootoo ko lekk lu tax dootoo ko dootoo ko jëfandikoo ci loolu mënatoo koo jëfandikoo lu tax parce que da nga da nga ne ko parce que moom ndekete nde amaan na possibilité bi maanaam lënt-lënt bi mën na fee ba tey te loolu lu ma a bàyyi xel la mooy lan mooy ne nee nga ko demal mu ñëw indi demal mu ñëwaat indi waaye ba pare mu dem lekk maanaam amaan na mooy day day moo moos pour le moment ndax jàpp na ni yii idée moom lañ moo ko moomal boppam hmm. maanaam kon loolu. <laughs> <laughs> mat naa bàyyi naa bàyyi xel waaye ala kulli haal ñeenti yooyu ñooy ñeenti condition yi nga xamante ne ñoom ñooy condition yi nga xamante ne ci la am rëbbum xaj di dagane ah, léegi insha allahu li ci def ci ay xeetu rëbb ak li nga xam ne moom moo ci aju lool daan ci ñëw insha allah ci kitaabu saydi mu ne qultu ma ni ko ur at ur ursil ah, ah, ursilu maa damay yabal kalbi sama xaj fa ajudu waaye ma taseeg léeg-léeg ma ahu mu ànd ak moom kalban ab xaj axara keneen qaala yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ne ko fala ta'kul kon de bu lekk maanaam kon circonstance bi mu ko tegal mooy tey bu fekkente ne da ngaa yab dafa damaa yabal sama xaj ni ko demal euh, bismillah rek mu daw topp ko waaye ba mu demee xam nga dañuy dàqante parce que bi doone ko bismillah rek mu jàpp affaire bi maanaam dañuy dañuy dàqante léegi bu demee ba dàq ko te mën nañoo dugg ci ay ruq-ruqaat mm-hmm. waaye yow nga dem gis affaire bi dee na mais yow fekk nga fa ñaari xaj maanaam fekk nga fa sa xaj fekk nga fa beneen xaj bu boobaa ana lan mooy àtte bi loolu la koy laaj nii maanaam mu ne ko voilà loolu dañ ci jàngee ne képp koo xamante ne da nga yittewoo mbir da nga caa te mu nekk loo xamante ne da nga ci li li ngay dundee daf caa aju war ngaa xam lépp luy wër-wërloo ci mbir moomu maanaam loolu tamit dañ ko dañ ko ciy jànge ñu ciy jàngee tamit ne sahaaba yi radiyallahu anhum yitte gi nga xamante ne moom lañ amoon ci xam-xam ak mboolem li nga xamante ne dafa aju seen wàllu dund mhm. beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ci jànge moom mooy ni diine kenn mun koo taqale ak mbiru àdduna maanaam mënoo wax rek ne euh, sama diine lii la waaye sama mbiru àdduna leneen la déedéet loolu manta ne beneen bi ci léegi mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko qaala mu ne ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fala takul bu lekk mu ne ko lu tax bu mu ne fa innamaa li am ba des mooy sammayta yow da ngaa wax bismillah maanaam dangaa ngaa tudd turu yàlla ala kalbika ci sa xaj maanaam kon yow sa rek nga waxoon bismillah mu dem wa walam tu tu wala walam tu sammi te tuddoo woon turu yàlla ala kalbin ci ab xaj aaxar beneen loolu tamit dañ ciy jàngee ne maanaam xaj maanaam dañu ciy jàngee ne lu ñu tuddul turu yàlla daganu fa lekk ngir ne comme que lënt lënt am na ci te sagam boo di tuddu tuddu ñu turu yàlla loolu ni nga xamante ne noonu la ko borom bi wa ta'ala waxe wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fiskun wa inna ash-shayatina la yuhuna ila awliya'ihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikuna mu ne kon bu leen di tudd bu leen di lekk lenn loo xamante ne tudd ñu ci tur yàlla ndax loolu ak kàccoor la maanaam aku kàccoore la ak bëtt yoonu njub la mu ne waaye nag dina ñuy di dégtal dina ñuy dégtal dina ñuy déey seen parandoo yi ngir ñuy dàggasante ak yéen naan non en fait boo xoolee boo gisee c'est que maanaam dinañ wax a wax a wax lii jaadiluko ngir ñuy dàggasante ak yéen en fait seytaane yi ñooy inspiré gaa yi pour ñuy dàggasante ak yéen mu ne waaye yéen soo leen leen toppee rek di ngeen dugg ci bokkaale comme ñoom maanaam te loolu noonu moo tax loolu mu mu mu nekk loo xamante ne lu mat a bàyyi xel la léeg-léeg nag euh, comme boo xoolee euh, beneen masala maanaam beneen mbir mi moom mooy imaginer bu fekk xam nga masala bi dafa yomb maanaam tey léeg-léeg ku naan la non en fait peut-être gars yi chrétien nañ nangam nangamu ahlul kitaab et cetera laaj bi lenn kese la bu dee man jullit li nga xamante ne dama ko rend tuddumu ci turu yàlla yeneen conditions yëpp respecté naa ko loolu ma rend daganu ta lekk léegi lan ngay xalaat ci ab yiifir boo xamante ne moom dafa rend te tuddul turu yàlla maanaam est-ce mën nañoo wax ne yiifir bi moom li mu rendi te tudd ci turu yàlla lool dagan naa lekk waaye man jullit li ma rendi te tudd ma turu yàlla loolu daganu ta lekk loolu moom mooy lan nan la jëfu yiifir bi di gënee ak ëpp doole ak di ànd ak ak laab parce que loolu lay loolu lay tekki en fait maanaam dagan naa lekk li muy tekki mooy laab na daganu ta lekk li muy tekki mooy sobewu na maanaam naka la man jullit laa mën a rendee dara parce que tudd ci turu yàlla mu nekk sobe yiifir bi daa di koy rendi mu daa di te tudd ci turu yàlla mu daal di nekk lu lapp maanaam loolu naka la ko xel yanoo maanaam loolu maanaam moo tax simple la ah, beneen bi ci def nag moom mooy ku xam ni ñuy rendee ci euh, grande surface yi loolu daanaka dootul jar mu ci discuter parce que day ni ñu koy defee amul benn maanaam charte yi moom dëppoowul ak dara ak li nga xamante ne moom la maanaam moom mooy charte yi xattaa ci seen diine yi ñoom maanaam xattaa ci seen diine yi ndax boo xam ne gisee ñu naan ta'amu ahlul kitaab la lakum maanaam ne waa ahlul kitaab seen ñam dagan na ci yéen maanaam mooy seeni rendi mais day supposé ñu def ko ci seen diine maanaam ni ko ci seen diine laaje waaye bu fekkente ne ñun ñun euh, ni ñu suñu diine laaje buñ ko rendeewul du baax ñoom it seen diine lam leen ko laaje kay buñ ko rendeewul du baax maanaam loolu tamit maanaam mbir la moo xamante ne bu logique Ah, beneen bi ci des kon moom mooy ah, kon ah, hadith bi li tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fi maanaam day dëgëral li nga xamante ne moom mooy mazhabam te loolu mooy jëm bi mazhabu Maliki rahmatullahi alayhim maanaam moom mooy xaj bi fi mu matt li mu matt téye ko loolu noonu bu doon xaj sobe la maanaam loolu dañ naan la nga raxas ko waaye loolu diggu ñu nga raxas ko waaye ñeneen ñi dañ naan leen déedéet waaye buñ ko lakkee day daal di doy ñu moo boobaa ñoom dañuy ñëwaat à la ne leen déedéet. parce que lakk ji naam euh, day day day day day day lakk sobe waaye lii dafa spécifique ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dani génninu xaj ji li mu laal loolu dañ ko war a raxas juróom-ñaari yoon maanaam kon loolu li muy tekki mooy lu tax lii duñ ci condition conditionné ñu raxas ko juróom-ñaari yoon loolu li muy tekki mooy ne kon génninu xaj bi du lakk du sobe loolu moo ñu yóbbu ci beneen masala ma ndax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom it euh, comme ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, Euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, fuqaha u xanafi xanafiye ñoom lu ñu dul lekk yàppam ñoom loola sobe la mm-hmm. maanaam lu ñu dul lekk yàppam rek sobe la mm-hmm. beneen ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki shafi'iyye yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom shafi'iyye yi dañ ne xaj xaj sobe la moom ak mbaam xuux ñooy sobe mm-hmm. xaj ak mbaam xuux ak lépp loo xamante ne dafa juddoo ci xaj wala ci mbaam xuux maanaam mooy ne euh, bu amee waa waajur xaj wala ndax xam nga léeg-léeg berkeel la day am maanaam voilà maanaam mbaam xuux euh, daa di sëyeeg leneen jur doom loola sobe la euh, wala boo xaj sëyeeg leneen jur doom loolu itam sobe la waaye sinon lépp luy dund dootul sobe boroom xam-xamu xanaa euh, bi lay rahmatullah alayhi ni d'accord nañ ci lii waaye dañ ciy tënk beneen tënk mooy ñun lépp lu ñu dul lekk yàppam ba tey dañuy jàpp ne sobe la ñun dañuy nekk ci pont bi lu dul lekk yàppam ñun dañuy jàpp ne la ñu ne waaw ñu ne waaye tamit li nga xamante ne moom mooy euh, euh, bu fekkee li ñuy li li li li li waaye dañ koy tënk ci lépp loo xamante ne dafa tollook muus wala mu gën a mag muus wala maanaam dafa dafa ëpp muus plutôt maanaam pas lu tollook muus waaye mooy lu ëpp muus lu gën a lu tollook muus wala lu gën a tuuti muus ñun loolu dañuy jàpp ne du sobe mm-hmm. même bu dee duñu lekk yàppam loola du sobe ñu ne waaw ana lan moo tax ngeen war a indi tekkatal boobu ñoom fi ñu tegtaloo mooy waxoon naa la ko xadiis Seydina Abu Qatada bi radiyallahu ta'ala ndax dafa ni woon muus innaha laysat bi najasin innama hiya min at na alaykum wat-tawafat maanaam ne muus du sobe ndax day baaganti seen biir rek ah, et cetera amma euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy moo tax euh, ci fuqa moo tax euh, fuqaha yi noonu lañu ñu ci mas boobu masala boobu ci wàllu xaj waaye li nga xamante ne moom lañ jàpp ne sobe sobe la Euh, mooy mooy fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom mbaam xuux lañ ne moom mooy sobe leneen lu dul mbaam xuux du sobe te tax ñoom mbaam xuux sax dañ ciy wuute maanaam seen biir dañoo wuute ndax mbaam xuux buy dund sobe la ndax ñoom dañoo jàpp ne alquran daf ne innama harrama alaykumul mayta yàlla dafa xaraamal ci yéen maanaam loolu li muy tekki mooy ne bi muy dee loolu mafhumul muxaalafa la maanaam bi mu bi mu deewee ci la nekk médd kon maanaam la nekk sobe kon li muy tekk mooy ba muy dund dafa laaboon maanaam ñoom noonu lañ ko déggee maanaam daanaka ci gàttal mënaf naa tënkee lool waaye nag ci ba tey Maliki rahmatullahi mu wuute nañ ba tey ci seen biir ndax xaj bi nga xamante ne moom la ñuy wax maanaam moom la ñuy wax naan bu bu naanee ci ndox nañ ko raxas juróom-ñaari yoon te maanaam juróom-ñaari yooyu noonu eh, dañ ko maanaam ndax day sobewu waaw wala déet ndax xaj de manière générale ku mel al imam Ibnul Qasim rahimahullah moom dafa jàpp ne lépp luy ndeg ment dugg ci biir am nañ ci Maliki rahmatullah ñu jàpp ne li ciy dugg rek moom mooy xaju euh, xaju àll bi moo ciy dugg waaye xaju dëkk bi moom ci dugg maanaam xaj yi nga xam ne ñoo dëkk ci àll ba ñoom ñoo ci dugg ngir lan ngir ne xaj yi ci dëkk bi ñoo muus lañ doon wax ci muus ñu ne du sobe liñ ko layale daanaka day daal di nekkaat ci ñoom parce que bu dëkkee ci kër gi am ñeneen ñu ne déedéet xaj boo xamante ne dañ koo jox dañ dañ jox ndigal pour ñu mën koo yor ak xaj bu ñu joxul ndigal la ndax xaj bi nga xamante ne joxe nañ digal ci ñu mën koo yor moom mooy xaj bi nga xamante ne day sàmm ak xaj bi nga xamante ne mooy marché day gunge maanaam masalal ñiy gunge silmaxa yi wala ñi nga xamante ne mënuñu waa à mobilité réduite lañ wala xaj bi nga xamante ne euh, day day day garder maanaam gardien bi maanaam ñooñu lañu jox ndigal ci xaj ci ñu téye leen waa ah waaye waaye xaj voilà maanaam xaj bi rëbb xaj bi nga xam ne day day jiite waaye xaj bi nga xamante ne tamit day garder mais pas garder kër kër comme ni ñuy bindu attention c'est méchant mm-hmm. maanaam xaj bi ñuy garder ñi nga xamante ne ñooy garder sàmm yi maanaam ndax ndax xam nga booy sàmm boo yorul xaj bu koy garder euh, nga xamante ne maanaam fi fi ngay teg say say say say fas wala rawatina ay euh, say say say gàtt ay bëy ak xar mm-hmm. boo ko bàyyiwul xaj léeg-léeg till yi dañuy ñëw lekk leen bañ jeex tak mm-hmm. voilà donc ñooñu wala boog Euh, sàcc yi ñëw ngir mën leen a jël wala yu mel noonu euh, dégg nga kon ci condition yooyu ci la xaj di nekkee euh, maanaam ci ci la ñuy ñoom ñoom moo tax ñu def teqantal boobu bu dee yi ñu daganal ñu jël leen ñoom bu ñu naanee ci ndox ndox mooma maanaam duñ ko raxas juróom-ñaari yoon te du maanaam et cetera maanaam kon nga gis ne teqantal boobu ñoom ci loolu lañ ko def waaye lii li dëgërum insha allah mooy ne xaj rek la xaj moom lu mu xaj xajoo moom rek maanaam bu naanee ci ndox ndox mooma day ah, day sobewu dégg nga kon xadis euh, bi euh, mooy xadis sayyidina Adi ibn Hatim bi radiyallahu taala anhu imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko xadis numéro deux mille cinquante quatre cinq mille quatre cinq mille quatre cinq quatre vingt trois cinq mille quatre cent quatre vingt quatre cinq mille quatre cent quatre-vingt-six cinq mille quatre cent quatre-vingt-sept ak sept mille trois cent quatre-vingt-dix-sept imaamu euh, euh, Abu Dawud imaamu Muslim indi na ko xadis numéro mille neuf cent vingt-neuf ci ay riwayat ak ay bërëb yu wuute ba ci juróom benn bërëb imaam Abu Dawud as-Sijistani indi na ko xadis numéro deux mille huit cent quarante-sept deux mille huit cent quarante-huit deux mille huit cent cinquante et un ak deux mille huit cent cinquante-quatre imaam uh, an-Nasaa'i rahimahullahu ta'ala uh, wala imaam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro mille quatre cent soixante cinq mille quatre cent soixante sept ak mille quatre cent soixante dix imaam an-Nasaa'i ak imaam Ahmad ibn Hanbal dañ koo indi lu bare bare bare imaamu an ibn Maaja indi na ko xadis numéro trois mille deux cent huit kon waa ashaabu kutubu sitta wala boog as-sab'a ñoom ñëpp solo nañ suñu xadis wallahu taala aalam mu ne baabu man lam yaral wudu'a illa min al makhrajayn maanaam baabu buntu ngi nii maanaam buntu man ka nga xam ne lam yara gisul al wudu'a njàpp maanaam gisul ne war nañoo jàpp lay tekki maanaam man lam yara bi maanaa wujubal wudu'a wudu'i maanaam waru njàpp illaa lu dul min al makhrajayn ci lu tukkee maanaam lu ci ñaari génn yi maanaam ci kanamu nit ki ak ci ginnaawam jeex na pour maanaam imam al-Bukhari fii rahimahullahu taala xam na ni boroom xam-xam yi dañoo lu bu baax a baax ci masala bi moo tax aadam mooy bu dee boroom xam-xam yi dañoo wuute ci benn mbir te wuute gi dëgër lool lool lool moom même bu fekkente ne mazhabam nangam la maanaam su koy wax daf koy waxee waxin woo xam ne xeetu dub da ciy am hmm. maanaam moo tax moom imam al-Bukhari loolu mooy baaxam ci Ah, ci saxiix bi loolu ci xawaayid yi la bokk maanaam mooy ne moom li mu gis mooy ne lii toj njàpp daal mooy li génnee ci ñaari génn waay yi jeex na leneen lu dul loolu tojul njàpp ba mu des amaan na ah, yi nga xamante ne mënu maanaam ah, yooyu dañuy delluwaat ci li ñu tuddee mabnatul hadaf maanaam loo xam te ne fu ñuy yaakaaree ak toj la maanaam ñoom ci seen jëmmi bopp du ñu toj comme gisoon nañ ko lu demee nekk nelaw xam ngeen ne nelaw du waral ak tabug jàpp gisoon nañ ko euh, ci xadis bi yeneen yenente bi sallallahu alayhi wasallam xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala bi nga xam ne ci la nelawee yeewu te jàpp njàpp gu woyof baabu taxfiif fil wudu yi ci bunt boobu lañ ko gise woon euh, nga xamante ne jàppul njàpp li nga xam ne pour julli la waaye daf koo jàpp njàpp leneen nga xam ne dafa koo woyofal te loolu la taxoon moom mooy lan moom mooy ne dafa nelawoon ba yeewu mu ne xatta ban ba ba ba ba xaran te lu lu mu ko layale moom mooy ne yeneen yi de alayhimu salaatu wassalaam ñoom seen xol du nelaw donte seen bët nelaw na maanaam loolu ci la ñuy xamee ne kon ndekete nelaw euh, moom ci jëmmi boppam du moom mooy toj gi looloo tax nelaw du toj waaye madinatul xadas la loolu nag yu baree bari bi maanaam lu mel noonu euh, loolu euh, moo tax tuddaalewu ko am na nag loo xamante ne moo tax li nga xamante ne moom mooy lii toj njàpp ñetti xeetu mbir la mm-hmm. bu njëkk bi moom mooy li nga xamante ne moom xadas la tudd mm-hmm. ah, moom ah, moom day ak toj la maanaam toj la goo xamante ne gu leer la goo xamante ne kenn wuute wu ci ñaareel bi ci def mooy yi nga xamante ne ak toj lañ mais dañ ciy wuute maanaam ndax maanaam sabab la mm-hmm. maanaam loolu du du du xadas kooku sabab la maanaam sabab la mooy li nga xamante ne day sababal ak toj waaye moom ci jëmmi boppam du ak toj waaye day sababal ñu war a jàpp jàpp juwaat maanaam sabab la ci ñu war a jàpp juwaat waaye du ak toj mooy ñaareel bi euh, te loolu borom xam-xam yi dañ cee wuute lu demee nekke laal jigéen ndax day toj jàpp waaw wala déet wala lu demee nekke laal nit ki maanaam laal sakaram ndax day jàpp waaw wala déet wala yu mel noonu yeneen yi ci def moom mooy li nga xamante ne moom li ñu tuddee mazunnatul xadas maanaam foo xamante ne dañ fay paral di njortee ak toj loolu moom mooy ñett yi ñoom ñooy xeetu yi nga xamante ne ñoom ñooy xeetu te njàpp te bu njëkk bi moom duñ wuute ci am na bu boobu wuute ci loolu moom mooy lépp loo xamante ne dafa génnee ci kanam ak ci ginnaaw loolu moom bu amee loolu boroom xam-xam yi wuute wuñ ci toju njàppam waaw wala déet amma yeneen yi ñu def yëpp nag borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuute ay wuute yu bëri buntu bii bokk na ci buntu yi nga xamante ne amaan na ñoom ñooy gën a gudd ci suñu buntu bi ci wàllu masala parce que euh, ci suñu kitaab bi euh, mooy muy kitaabul wudu ndax euh, li tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko moom mooy ne dafay leeral ne maanaam mbirum njàpp li nga xam ne moom moo ciy cosaan mooy. mooy ne mooy al aslu fil ashya'i at tahara mbir yi seen cosaan mooy laab mooy adamul xadas al aslu al aslu huwa adamul xadas maanaam euh, li nga xamante ne mooy cosaan mooy ñàkk a toj maanaam mënuñoo wax ne nit ki ak njàppam toj na lu dul ne cosaan maanaam euh, lu dul ci lu leer maanaam nit ki mënu tool rek naan ndax sama njàpp toj na waaw wala déet déedéet ci lu leer la war a tegu loolu moo moom loolu insha allahu taala dañ ko gis ci kanam Euh, dégg nga loo xamante ne dafa ñëw moo tax mu teg ci ne moo tax mu ne almaxrajayni mooy lan mu ne minal qubul lu tukkee ci kanam wa dubur ak lu génnee ci ginnaaw mu ne wa qawlullahi ak waxu buur yàlla bi taala aji kawe ji aw jaa a wala boog mu dikk ahadun kenn ci yéen kenn minkum ci yéen minal gha'iti ca wanak wa maanaam kon mu daal di tudd waxu borom bi subhaanahu wa taala ne kenn ci yéen bu tukkee ci wanak wa Ah, loola maanaam mooy ne kon njàppam day daal di toj mm-hmm. ah, loolu alxuraan da ko wax tudd ko mu ne wa qaala ata te moom mooy ibnu abi rabah rahimahullahu taala mm-hmm. loolu kooku moom eh, di taalibi mawlana abdullah ibnu abbas radiyallahu taala mu ne fii man ci wax ci mbiru ki nga xam ne yaxruju génn na min duburihi ci gannaawam ak duudu aw sax maanaam sax dafa génnee ci gannaawam mm-hmm. aw wala boog min zakarihi mu génnee ci sakaram mu ne naxwul xamla nax wala boobu mu génne naxwul xamlati lu deme ne ki téeñ maanaam lu lu tuuti mu ne booba mu ne yu ayru day baamu alwudu a njàpp maanaam kon loolu benn maanaam benn mbir la boo xamante ne euh, dafa ci leeral ne képp koo xamante ne ci sa kanam wala sa gannaaw maanaam dafa am lu ci génnee loo xamante ne lu yor jëmm la maanaam loola day waral ci nit ki ak njàpp maanaam euh, loola day waral ci nit ki ak njàpp Euh, ginnaaw nag ne li nga xamante ne moom mooy lii gën a waral ci nit ki njàpp moom mooy nit ki euh, maanaam ngelawal fegam ngelaw bu génnee ci ginnaawu nit ki day waral ci moom ak njàpp waxuma laa li nga xamante ne moom mooy li ci kanam maanaam lu leneen loo xamante ne dafa am jëmm voilà moo tax tamit loolu dañ ci xamee ni antibiotique masalan tey bu ko dugalee ci biir nit ki antibiotique bi génn nag bu boobaa njàppam toj na maanaam buy dugg nag njàppam du toj waaye buy génn njàppam day toj nit ki noonu jàngoroy Kajoor bu fekkente ne ci biir lay génnewee loolu da koy teg mm-hmm. amma fuqaha u Maliki rahmatullahi alayhim ñoom wuute nañ ci masala bi ñoom dañu ne mbir mi nag dafa dañuy dañuy seet parce que su fekkente ne day bëri lu muy génn loolu dootul tojati njàpp nit ki maanaam dafa bëri lu muy génn loolu li muy tekk mooy ne dootul tojati njàpp nit ki mm-hmm. euh, beneen masala bi ci def moom mooy su fekkente ne ngelaw day génnee ci kanamu nit maanaam masalan Euh, loolu tamit du toj njàppam lu dul ne am na fuqaha yu wax na rahmatullah alayhim ne su fekkente ne ngelaw day génn comme fuqaha hanafi rahmatullah alayhim ne bu dee ngelaw day génnee ci kanamu jigéen ji masala du toj njàppam ba mu bu dee jigéen jooju dafa nekk koo xamante ne euh, euh, maanaam ngelaw maanaam maanaam bërëb bërëb bi muy juree doom maanaam fi ay mbërëgam di génne ak fi muy tuuree ndox benn la maanaam bu dee malformation yooyu dafa am ci moom wala boog Ah, fi muy demee àll ak fi muy tuuree ndox benn la maanaam bu dee malformation yooyu dañoo nekk ci moom muy góor muy jigéen bu boobaa bu ngelaw li génnee foofu ci moom bu boobaa loola day toj njàppam voilà loolu kon ci condition yooyu ci lay tojee njàpp nit ki waaye lu loola du toj njàppam dégg nga kon ah, ah, taaliq boobu imam al ata ata ibn abi rabah rahimahullah imaam Ibn Abi Shayba indi na ko ci càllale goo xamante ne gu wér wér euh, dégg nga euh, mu ne wa qaala wa mu ne wa qaala al te moom mooy Ibn Abi Hasan al-Basri hmm. wa qaala Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu nga dëgg wa qaala wax na Jaabir ibn Abdullah te mooy al-Ansaari sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne iza dahika su reetaane su maanaam waaji su reetaane fi salaati ci julli a'aada sala a'aada day baamu as-salaata julli gi walam yu'id te du baamu al-wudu'a njàppale lii nag wax la joo xamante ne dafa wuute ak waxu Hanafi yi rahmatullahi alayhim ndax waaye nag euh, haqiqatan Euh, wuutewul complètement ak waxu xanafiye yi ndax xanafiye yi dañu xam nga ndax ndax xam nga reetaan dafa am ñett dafa dafa am lu ñu tuddee ak tabassum mooy muuñ mooy loo xam ne nit ki daf koy def te amul du baat kàddu du génnee ci moom du ko dégg ci boppam te keneen du ko dégg am lu ñu tuddee ab dax mooy reetaan bi nga xamante ne yow da koy dégg yow yaa ngi dégg ne yaa <laughs> keneen ki du ko dégg hmm. amaa xaqataay comme ni ko ñëpp xame <laughs> loolu xàqataay la tudd loolu nag ah, ñoom dañ ne bu fekkente ne nit ki def koo def ci biti julli moom du ko njàppam reetaan moom boo ko defee ci biir julli ak ci biti julli day yàq sa njàpp reetaan day yàq sa julli day yàq voilà maanaam euh, reetaan soo ko defee ci biir julli day yàq sa julli amma li nga xamante ne moom la mooy xàqataay ñoom dañ ne day day yàq sa julli bu dee reetaan la ah, day yàq sa julli ci biir waaye du yàq sa njàpp am maa xàqtaay mooy la ñuy tuddee xax-xaxa kooku day yàq njàpp pour ñoom maanaam Hanafi rahmatullah loolu day toj njàpp ñeneen ñi ci def nag ñoom wuuti nañ ci loola maanaam nee nañ du toj njàpp moo tax imaam al-Bukhari rahimahullah maanaam indi taaliq bi ngir wax ne moom daal dëgg-dëgg euh, ànd ci loolu xoolal saxaaba bii li mu wax radiyallahu ta'ala amma Hanafi yi rahmatullah alayhim am nañ onze hadith yuy wax ci wàllu boobu ci wàllu xaqataay waaye euh, euh, onze yooyu huit yëpp mursal lañ te bi ci def maanaam yeneen ñeent yi euh, borom xam-xam yi xëccoo nañ ci ñoom ba ne daal dëgg-dëgg hadith yooyu wéruñu waaye ñoom bu ñu xoolee onze hadith yi ciy wax yëpp dañuy jàpp ne daal vraiment ñoom daal am jàpp nañ ne am nañu lay dëgër nañ. ànd ak ne dëgg-dëgg euh, xàqataay nga def ko ci biir julli ak nga def ko ci biti julli ban ban différence la am maanaam xaqataay gi bu neewoon xàqataay day yàq njàpp ci lu ñu joyal bu boobaa ñi def moo tax imam ahmad ibn hanbal rahimahullah loolu la leen wax ne leen ne xàqataay man ma def ko ci biir julli ak ma def ko ci biti julli ana ban rapport la ban ban lien lañ am rawatina ban lien la am ak njàpp voilà mooy kon nag da ngay daal di wax ne comme masalan kii wax ci biir julli njàppam day toj parce que wax moo gën a garaaw xàqataay quand même te euh, loolu maanaam euh, maanaam ngir loolu moo tax imam al-Bukhari euh, rahimahullahu taala indi taalib bi nga xam ne sa Sa'id ibn Mansur ak ad-Daraqutni ak ñeneen indi nañ ko ci càllale goo xamante ne jokkaloo na ba ci Jabir ibn Abdullah radiyallahu taala anhu Euh, moo tax ci biti julli moom ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne du yàq njàpp mu ne wa qaala al-Hasan te moom mooy ibnu Abi al al-Basri rahimahullah mu ne in su fekkente ne axada dafa jàpp min sa sha'rihi euh, ci ay karawam maanaam mooy dafa dagg ci karaw gi wa absaarihi ak i weewam aw wala boog xalaa mu daal di simmi xuffay yi ay xuff yi mu soloon maanaam nit ki dafa jàpp ba noppi daa watu maanaam jàpp na ba noppi watu wala mu jàpp ba noppi daa dagg ay wewam wala mu jàpp ba noppi fekk dafa soloon ay xuff daa di simmi xuff yi mu ne lan loolu lu ci lu ci am mu ne fala wudu alayhi fala wudu a déet njàpp di ko war a dégg nga maanaam lii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuuti nañ ci maanaam maanaam dëppoo nañ ci yi mu wax yëpp maanaam ba mu def xuff gi xuff gi moom dëppoowuñ ci euh, amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanaabila ak Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp bu ko simmee njàpp day toj maanaam bu simmee xuff yi rek njàpp li day toj Hanafi nag rahmatullah alayhim ñoom dañ ne ñun nag d'accord ne njàpp li day toj waaye nag saa yu bëggee julliwaat faaw mu raxasaat tànk yi saa yu bëggee julliwaat faw mu raxasaat tànk yi am amma ñi nga xam ne ñoom ñooy Maliki rahmatullah ñoom dañ ne déedéet faw maanaam njàpp gi gaa du toj waaye faw mu jokkaloo maanaam jamono ji nga ko dindee ci nga raxas sa tànk sinon su yàggee njàpp li toj na maanaam loolu moom mooy euh, tekkantalu mazahib yi waxu im sayyidna euh, maanaam euh, imam Hasan al bi Euh, euh, Sa'id ibn Mansuur ak ibn ñoom ñëpp solo nañ ko ci càllale gu gu wér mu ne wa qaala Abu ne wala bokk wa qaala Abu Hurayra radiyallahu ta'ala mu ne laa wudu'a déet njàpp illaa ludul min hadathin euh, ludul ci ci toj maanaam moom nee na daal ak uh, wudu moom uh, ci ci toj rek la mën a uh, la la la la la mën a la la la mën a amee moo tax bañ ko laajee lan mooy toj mal xadas dinañ mu ne alfusa wa buraku mooy ngelawal goo xamante ne ànd toj kaddu waaye ak ngelawal goo xamante ne dafa ànd ak kaddu loolu moom mooy toj waaye loolu ku ne xam na ne Euh, daf ko firé ci maanaam ni parce ci ko ku nekk ci biir jàkka ci ku nekk ci biir jàkka bu bëggee tuur ndox day dem bu bëggee dem wanag day day génn jàkka ji maanaam yooyu yëpp du ko defee ci jàkka ji maanaam moo tax firi googu mu ko firé loolu euh, maanaam mooy rek dafa jëfandikoo maanaam dafa ne rek lii lañ bëgg a wax maanaam mooy boo nekkee ci jàkka ji njàpp gi toj daan ci ñëw insha allah maanaam euh, loolu la ci jublu Euh, wax bii maanaam xadis euh, bi maanaam wax la joo xamante ne euh, al qaadi al ismaili indi na ko ci kitaabul ahkaam ni ki noonu al imam abu ubayd rahimahullahu taala tamit jokkale na ko waaye imam abu daawud ak ñoom maanaam ñoom wax jiñ indi beneen xeetu wax la wuute li al xaafiz ibn hajar wax rahimahullahu taala amaana riwaayata bil maana la waxe mu ne wa yuzkaru te tudd nañu an Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu ba tey anna na naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na fii ghazwatin ci ghazwa maanaam ci xare boo xam ne zaatu riqaa la mooy xare boobu men mu ne fa rumiya ñu daal di jam rajulun benn waay bi sahmin ci xeet mu ne fa nazafahu mu daal di sotteeku addamu deret ji maanaam deret ji sotteeku fa raka mu daal di roko wa sajada mu daal di sujjóot wa mada mu daal di wéy fii salaatihi ci julleem maanaam wax jii nga xamante ne nag moom la wax wax ji al imam abu euh, al imam ibn ishaq muhammad ibn ishaq rahimahullah soloo na ko ci càllale gu wér ànd ak dafa sarraxa bi tasmi maanaam dafa wax ne moom dafa dégg wala bi sama dafa dégg tax euh, càllale googu wér dëgër këcc amaan na li nga xamante ne nag moo tax mu wax fii ne wa yuzkaru te tudd nañ mu indee ko ci sighatu tamrid amaan na la fait ñu wuute ci imam Muhammad ibn Ishaq rahimahullah waaw wala ci mbir mi waaw wala déet waaye am na mbir mu am solo li lay wan ni lii dafa dëgër ñaar mooy benn imam Muhammad ibn Ishaq rahimahullah dañu dëppoo ci moom xadiisam xasan na su fekkente ne euh, dafay dafa wax ne dégg naa xadiis boobu xasan lay doon ñaareel bi ci def moom mooy ne am na sax ñu yóbbu sax ba ni saxiix la ba ni xadiisam wér na Euh, beneen bi ci def nag mooy qaa'ida bi imam ahmad wax rahimahullah imam ahmad dafa indi benn qaa'ida ci ci ci wàllu googu ci lu yéeme yéeme te loolu day dëgëral li nga xamante ne moom mooy xadiisu euh, abdurrahman ibn abdullah ibn dinar ba lay ñu wees mm-hmm. mooy li mu wax dafa ne su nit dee nettali ab xadiis xadiis bi am ab nettali ab qissa histoire bu ci bu ci bu ci aju kooku loolu li muy wane mu nettali histoire bi mu leer loolu li muy tekki mooy jàpp na xadiis bi parce que su fekkente ne nettaliwugul nettaligule maanaam te lii histoire da cee ab histoire da cee ne mooy lan mooy ne euh, xam nga tey bu doon waxu àtte la mën naa bañ a jàpp mbir mi dëgg-dëgg waaye bu dee ab histoire la xissa ñaare nit ñi dañ koy faral di jàpp mooy ñaari saxaaba ñoo àndoon maanaam dañ nee na ne woon nañu garder nañu aar nañu nañu nañu maanaam mooy nañu xam nga bu armée bi nekkee ni day am ñoo xam te tout le temps yenn contingent yi ñoo leen ñoo leen di garder ñu jam ko am nag yéeféer bu ñëw ni faw dina am kenn dina ci dina ci dina jam gaay dana leen rey ba mu sànnee dem ba fekk kenn ki di julli mais ñoom dañ doon awonte donc kenn ki moment bi muy bi muy nelaw ki ci des moom mooy taxaw bu demee ba nga xamante ne kenn ki ki ci des yeewu na moom mu daal di profité nelaw waaye nag bañ leen di bañ yéeféer bi jam kenn ki moom au lieu maanaam moment bi bi kenn ki di nelaw moom da doon julli dinaa fi la ba muy la di julli euh, ci la ko bu doon tari sóoratu Kahf ci beneen riwaaya sóoratu Kahf la doon tari ñu jam ko xeej bi mu continuer maanaam deret ji di tuuru ci moom mu continuer di julli rukoo sujjóot bi mbir mi demee ba dal deret ji di di comme ni mu ni muy sotteekoo noonu parce que ci la dalee waa ji ci def bi mu yeewoo ne ko bi mu mu ne ko lu tax yeewuma mu ne ko non dama doon jàng sama alquran maanaam ci biir julli gi te bëgguma ko woon dagg ngir loolu maanaam nga gis ne ñoom bokku ñoom ñun de <laughs> euh, ñoom ñoom ñi c'est ñuy wax saxaaba yi radiyallahu am il faut pas que ñu jàpp ne mooy ñoom comme ñeneen ñi déedéet doo ñeneen ñi de euh, léegi bi mu paree moo tax euh, imam al-Bukhari y rahimahullah dafa indi xadis wax bi maanaam taaliq bi daa ne maanaam ngir lan ngir lan ngir ne euh, deret bu tuuroo maanaam buy tuuru tuuru googu muy tuuru amaan na ñaari mbir moo ci possibilité bi ñaar la mooy possibilité bi mooy ne mazhabu imam al-Bukhari mooy ne deret bi génnee ci nit du yàqu jàpp mooy benn ñaareel bi ci def te te te te sax loolu la loolu la maanaam mooy mu ndax lan ndax bu dul lool loolu waa ji du du ko ak di sujjóot mm-hmm. waxu uh, Hasan al-Basri bii di ñëw insha allah mooy gën a leeral mbir moom mm-hmm. maanaam kon waa ji dafa sujjóot dafa dafa dafa dafa continuer di ko di sujjóot mm-hmm. uh, am maa nag ne ñaareelu possibilité bi mooy ndax deret sobe la waaw wala déet ndax imam al-Bukhari jàpp na ne sobe la wala du sobe loolu. ñu bari ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ku mel ni imaam an-Nawawi ku mel ni al-imaam ku mel ni imaam uh, at-Tabari ku mel ni imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhim ñoom toxal nañ ci ne deret ijmaa am na ci ne sobe amma ñoom imaam ash-Shawkani et cetera rahmatullah et cetera ak ñeneen ñoom d'accorduñ ci loolu ndax daanaka trois tiers wala lu deret nan lañ mën a waxee ni sobe maanaam ak itam. amul benn dalil buy wane ne la wax nañ ni ijmaa yëpp am na waaye ban lan mooy wane ne deret sobe la ana ijma ana ana nan lañ mën a tegewoo ci ijmaa ci lool loolu voilà ah, déretu mbërëg daal lañ jàpp ne moom sobe la waaye leneen lu dul déretu mbërëg ñoom dàpp jàpp ne ñoom sobe la waaye bu boobaa liñ leen di tontu mooy déretu istixaala ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf leen di wax nañ ko raxas comme hadith Fatima bint Abi Qubays radiyallahu ta'ala anha bi sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha nettali te mi ngi ñaari sahih loolu moom buñ leen ko tontoo amaan na euh, du ñu wax loolu dégg euh, kon euh, maanaam qissa wu imam Jaabir bi radiyallahu ta'ala anhu moom moo tax moo tax mu am maanaam mu mata mu mat bàyyi xel ndax lan lan moo lan lañ ci wax lan lan lan la ci wax mooy ne daf cee wax ne nit ki su fekkente ne dañ koo jam maanaam deret ji di tuuru comme d'ailleurs mënoon na indi hadith sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne mu ngi ci euh, mu waxta bu imaamu Malik ah bi nga xam xamante ne dafay julli fekk lan deretam mi ngi mi ngi wal Hmm. dégg nga mu ne wa qaala mooy ba tey ibnu Abi al-Hasan hmm? al-Basri mu ne rahimahullah mu ne ma zaala musuta dañ al-muslimuuna jullit ñi yusalluuna ñuy julli fii jiraahatihim ci seen i góom maanaam nit ñi musuñoo deñ di julli fekk ñi ngi amee ay góom maanaam mooy loolu tamit beneen xeetu mbir la maanaam mooy ne kon fii day leeral benn mbir mooy ne su fekkente ne deret ji mënuñu koo téye benn ndax buy génn di tuuru mënuñoo téye deret jooju kon deret jooju même bu fekkente ne sobe la euh, ak it ne mais mënuñu ci mënuñu mënuñu ci parce que xanaa yi tamit dañuy wax ne liy génn noonu loolu sobe la wala Shafi'i ta Shafi'i rahmatullah alayhi maanaam li di génn noonu mu deret bi maanaam sobe la waaye tamit day yàq njàpp waaye lii tontu la maanaam ne boroom xam-xam yëpp maanaam Jaabir ibn Abdullah wax na lii radiyallahu ta'ala ki ci des ah, euh, maanaam hadith bi et cetera Seydina Omar radiyallahu ta'ala et cetera c'est euh, njàpp nit ki bu amee góom bu amee góom bu defee lim man loolu tamit boroom xam-xam dañ koy wax rahmatullahi maanaam bu defee lim man pour raxas góom bi. su paree góom bi bu amee buy continuer di génne deret deret jooju mënoo koo téye moo tax ñu loolu la ñu tuddee ak dammu nafif deret bi nga xamante ne day tuuru mënoo koo téye loolu xanaa duñ doo julli da ngay julli loolu moom moo tax euh, ñiy wax ne deret du sobe foofu la ñu juumee ci seen euh, ci seen analyse parce que defuñu teqantal entre deret ji nga xamante ne man naa koo maîtriser ak deret ji nga xamante ne mënuma koo maîtriser waaye deret ji nga xam ne mënuma koo maîtriser kooku sobe la kooku du kooku sobe la waaye dañ koy jéggal deret ji ma mën a maîtriser nag loolu boobaa dama koy raxas dindi ko téye ko ba doogu mën a julli waaye comme góom yi góom góom dafaw day ànd ak deret moo tax deret buñ ko xësee ba pompe li des noonu ci ci góom bi loolu dañ koy jéggale tamit ci wàllu deret mu ne waqa waqaala Tawus te mooy eh, ibnu Kaysan eh, al Makki rahimahullah mu ne wa Muhammad ibn Ali euh, wa Ata mooy ibn Abi Rabah ñoom ñii muy salaf yi euh, wa ahlul Hijaz ak waa Hijaz mooy waa Makka ak waa Madina bu seen borom xam yi ñoom ñëpp dañuy wax ne laysa nekkut fi dami ci deret wudu'un ak njàpp maanaam kon tontu li nga xam ne moom mooy li Hanafi yi di wax rahmatullahi alayhi waa te sax Euh, asara mooy bës na ndax baat asara mooy bës na ibnu omar mooy mawlana ibnu omar abdullah ibnu omar ibnu xattaab am picc picc bu mu amoon fa xaraja mu daal di ci génne min ha ci moom addamu deret walam yatawadda te jàppul wa loolu tamit beneen mbir la bu muy leeralee ne euh, deret kon bu dee dafa tuuti tamit dañ koy jéggale moo tax ñu ngi koy nattee ci xam maanaam ci deret ci dirham mooy lu war a tolloog euh, fas yi maanaam tànku fas yi euh, wërngal bi am ci ginnaaw wala boog mooy xeetu weebu mag bi weebu mag bi lu tolloog noonu loolu dañ koy jéggale ci ci deret waaye tamit ci sobe ci lu ñu doyal Maliki yi nag ñoom ci deret rek lañ koy amale rahmatullah alayhim waaye waa bazaqa nee na euh, tufli na wala buusu na ibn abi awfa mooy abdullah ibn abi awfa radiyallahu ta'ala anhu di saxaaba yent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, daman ab deret fa mada waaye dafa wiy fii salaati yi ci jullem maanaam mooy ne deret bi kon mu génnee ci ci ci yoon wu ñu xam ak yoon wu nu maanaam mooy ci ak yoon wu mu baaxoowul comme ci gémmin yëpp bu amee lool tamit maanaam du waral ak njàpp gu toj loolu lay wax nii dégg nga kon loolu lay leeral fii fii tamit kon daf ñu indi tamit ci wàllu wàccu wàccu boroom xam-xam yi tamit rahmatullah alayhim dañ ciy wuute ci masala yor wàccu ndax day toj njàpp waaw wala déet ndax xadis sayyidina Jaabir bi radiyallahu ta'ala nekk ci sunan mooy nabi sallallahu alayhi wa fa qaa'a qaa'a fa tawadda fa fa fa fa aftara wa tawadda Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa woor daa di wàccu daa uh, waaye tamit daa di jàpp maanaam ñu daa di ci dégg ni mooy Hanafi yi ak Shafi'i Hanabila rahmatullahi alayhim mais kon wàccu day toj day yàq njàpp waaye euh, Maliki rahmatullahi alayhim ñoom gisuñu lool ci lay ngir ne jëf la joo xamante ne amaan na njàppam daa tojoon rek mu jàpp wat dégg nga waaye sinon jàpp amul maanaam sinon euh, wàccu amul benn lien ak njàpp euh, comme nii te lii de koy dëgëral beneen bi ci def mooy imam Malik rahimahullah nee na gis naa Rabia mooy ibnu Abi Abdurrahman ci jumaa jumaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal di te dafa gàllaxndiku rek dem jàpp continuer julli nga <coughs> beneen bi ci des moom mooy ne euh, maanaam te Abdullah ibn Abi Awfa bi radiyallahu ta'ala anhu euh, moom euh, imam Abu Hanifa rahimahullah gis na ko mi ngi génn àdduna quatre-vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci ñu ci ñu mujjee moom mooy ci mujjee génn àdduna ci Kuufa sax saxaaba bii la radiyallahu ta'ala anhu te imam Abu Hanifa gis na ko bi muy am juróom-ñaari at dégg na ci moom te waaye nag imam Abu Hanifa ci mujjee gis waxoon nañ ko ci saxaaba yi radiyallahu anhu mooy sayyidina Anas radiyallahu anhu mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi wa alihi wa sallam mu ne wa qaala ibnu Umar mooy ibnu Xattaab radiyallahu anhu mais balaa ñuy wax waxu ibnu Umar bi mooy kan mooy ne euh, wàccu euh, borom xam-xam yi kenn wuute nañ ndax sobe la waaw wala du déet li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah dañoo jàpp ne sobe la comme ni ñu jàppee ne maanaam day yàq jàpp Maliki rahmatullah ñoom jàpp nañ ne du sobe déedéet waaye ci benn condition lañ ko tënk Maliki rahmatullah benn condition lañ ko tënk ne du sobe mm-hmm. mooy su fekkente ne. cafka gi ak xet gi soppee maanaam su dee xet gi soppeeku plutôt ba pare ak ak ak ak melo yi mm-hmm. maanaam mooy nit ki dafa wàccu waaye wàccu yi la mu lekkoon bu dee daf koo wàccu nga gis ne lii de la mu lekkoon la bu boobaa wàccu woo du sobe mm-hmm. waaye su fekkee ne daf koo dafa wàccu mu daal di soppeeku sobe wala mu am xet goo xamante ne dafa dafa spécial mm-hmm. maanaam dafa wuute lool ak bu boobaa day daal di nekk sobe mu ne wa qaala ibnu Umar muy Abdullah ibnu Umar ibnu Xattaab wal Hasan muy ibnu Abul Hasan al-Basri uh, rahmatullah anhum mu ne fii man ci mbiru ki nga xam ne yaxtajimu dafay gàjju mooy ventouse day gàjju dañuy uh, dagg benn place ci nit ki jël lu deme nekke uh, verre verre ak jël tàng kii lu lu lu lu tàng rek teg ko ci biir dëpp ko ci bu ko defee mu daal di génne deret bi nga xamante ne mooy deret ju ju tilim ji ci ci nit ki loolu saafara maanaam day day faj day faj feebar yu baree baree bare moo tax yent bi saa sam dafa bëriwul lu mu ko daan def am na sax xadis bu bii boo xamante ne day nettali ne ba ba mu demee rañaani sax bokk na ci liñ ko digaloon ne ko euh, del del del di gàjju di tey digal sa xeet muy gàjju euh, ngir day dindi deret ji nga xamante ne mooy deret du tilim ci nit ki ndax day day day mobiliser deret yëpp indi xëcc ko ci benn place génnee ko foofu maanaam loolu mooy gàjju hmm. euh, loolu nag <laughs> ki nga xam ne dafa gàjju mu ne laysa ñoom nee nañ laysa laysa déet ala yi di war ci kawam hmm. illaa lu dul xas la raxas maxaajimi yi bërëbu baaj gàjjuwaay bi loolu rek moom mooy liy war ci kawam mooy place bi mu gàjjoo rek la war a raxas maanaam lii yëpp ngir wax mbiru deret la foofu rek lay raxas kon loolu day wane li fait que ñu war koo raxas mooy ne sobe la loolu daf koy layal te it buñ ko raxasee ba mu jeex euh, léegi la ca def lay def ci kaw wala gàjjuwaay ba kat li nga xam ne moom lay bàyyi comme ay ay trace loolu du sobe loolu du sobe maanaam wala boog sobe la waaye bu ñuy jéggale voilà plutôt sobe la bu ñuy jéggale loolu moom moo tax euh, fuqaha u maliki rahmatullah boole ci yi ñuy jéggalee ci sobe mooy nit ki par exemple bu doon dafa jam woon bu doon dafa jamu deret jooju noonu fa muy def maanaam après tache bi muy bàyyi ci nit ki loolu xam nga du ko mën a dindi loolu day daal di nekk maanaam lu ñuy jéggale tamit ci sobe dégg nga mu ne qaala bil isnaad al fi awal kitab maanaam buntu bi parce que dafa indi taaliqaat bare bare bare ngir dëgëral mazhabam ngir leeral li mu bëgg a leeral ba nopp doo indi nag xadiis yi bu ko defee nga man cee jàngee li mu ci bëgg a wax yëpp rahimahullahu taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awal al kitaab ilayya Adam ibn Abi Iyaas te mooy Abul Hasan al rahimahullahu ta'ala moom imaam al-Bukhari ak imaam at-Tirmidhi ak moom an-Nasa'i ak Ibn Maaja ñoom ñoo solo ci moom ñoom ay seen sëriñ la tamit ñoom ñëpp solo nañ ci moom directement imaamu Muslim ak imaam Abu Dawud ñoom ñoo solowul ci moom moom imaam ah, moom mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathanaa Ibn Abi Dhi'b waxoon nañ la ne Adam ibn Abi Iyas dafa bokk ci ñi nga xamante ne maanaam dañoo solo ci ñi gën a mag maanaam moom dafa fekkee ñu mag ñu njëkk ña mm-hmm. mu ne qaala haddathana ibnu abi Dhi'b moom it gisoon nañ ko moom mooy Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu al-Mughira ibnu al-Harith ibnu abi Dhi'b ñu ngi koy wax naan ibnu abi moom maamaati maamaatam maamaatam la mm-hmm. maanaam mooy Abul Harith mooy dàqantalam Muhammad ibnu Abdurrahman al-Madani moom kon waa Madina la maanaam euh, suñu xadis ba la euh, wax nañu ñu ñi ci nekkoon voilà ci ku nekk fa nga dëkk waaw euh, kon moom waa waa waa waa Madina la amma kii nga xamante ne mooy Adama ibnu Abi Iyaas moom Asqalaani la ginnaaw ga mu nekk mu dem Xuraasaan nekk Xuraasaan yi Marwazi Ah, ba gannaaw ga mu nekk Baghdad yi maanaam mu dëkk Baghdad ah, ah moom kon man Ibn Abi sëriñu ñoom imam Malik ñoo nekk ndawoon Madina nekkoon kilifa yi bokkoon na ci kilifa yi Madina yu mag ya rahimahullahu taala an Sa'id al-Maqburi rahimahullahu taala te moom mooy Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan maanaam ah, moom Abu Sa'id Kaysan la tudd mooy Sa'id ibn Kaysan al-Maqburi rahimahullahu Euh, mu Abu Sa'id ak Abu Sa'd ñoom ñooy ay dàqantalam ñu génn àdduna 123e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it waa Madinatu Munawwara la ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam waxoon nañ ko ne li tax ñu naan ko al-Maqburi dañuy wax al-Maqburi al-Maqbari euh, ak al-Maqbiri sax dañ koy wax maanaam kon de mooy ne dañ daan dañ daan gas bàmmeel yi armeel yi ñoom dañ doo daan gas bàmmeel yi mm-hmm. Madina moo tax moom ak papam maa naan ko dégg nga mu ne an abi hurayra radiyallahu anhu abdurrahman ibn saxr ad mooy sahaaba bu mag boobu ëpp li mu soloo xadis ci yenente bi waxoon nañ ay jàllale borom jaloore yu mag ya ak ngëneel yu kawe ya radiyallahu ta'ala anhu warda wa nabi moom mi ngi génn àdduna cinquante neuvième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñëpp kon waa ashaabu kutubu sitta soloo nañ seen xadis ba des adama ibn abi iyas mi nga xamante ne imam muslim ak imam abu dawud solowuñ ay xadisam mu ne qaala qaala nabiyu yent bi sallallahu alayhi wa sallam nee laa yazaalu du dañ al abdu jaam bi fii ci julli maa kaana féeg mi ngi nekk fil masjidi ci jàkka ji yantaziru di nekk as-salaata julli maa féeg lam yox des sodu maanaam tojut féeg tojolul dégg nga maanaam kon yenent bi sallallahu kon fii dafa ci dañ ci xamee euh, nit ki euh, du deñ maanaam mooy ne nit ki xaar julli moom mi ngi ci biir julli maanaam li muy tekki mooy mi ngi am ngëneelu kuy julli boo demee ci jàkka ji loo gën a teel a dem feek yaa nga fa yaa ngi am yoolu ñu ngi lay bindal yoolu ku nekk di julli waaye loolu dafa am ñaari condition condition bi moom mooy nga toog di xaar te bañ faa def dara loo xamante ne euh, luy safaanoo ak teggi ne jàkka ji la ñaareel bi ci def moom mooy nga bañ a tojal waaw loolu day wane ngëneel gu mag gi nga xamante ne moom la ci nekk moo tax intizaaru salaati ba'da salaat nekk bokk ci ngëneel yu mag yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ne li nga xamante ne yàlla daf ci effacer bàkkaar daf ci eh, joxe ay tiyaaba ba pare daf ci yëkkatee ay daraja ah xanaa du ma leen ko tegtal hadith sayyidina Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu mu ci Sahih imaamu Muslim rahimahullah biñ ne ko an kay mu ne xanaa mu ne isbaahul wudu' inda al njàpp moo tax njàpp matal njàpp euh, foofu day gën a seddaliku maanaam mooy bu jafe bu boo nekkee ci circonstance yu difficile yi mooy dafa sedd da doog a yeewu et cetera yu mel noonu waaw waaw dégg nga waaw ak xutaa ilal masaajid di bëri jàkk tànk yooyu def dem di dem ci jàkka ji ak intizaar salaatu ba'da salaat comme gi loolu la wax ne fa zaalikumur ribaat fandoo fandoo ngoog maanaam di tak takku ngir xare dégg nga loolu fa zalikum ribaat fa zalikum ribaat wax ko ñetti wax mu ne kon xaalan mu ne mu ne laayus mu ne euh, bi mu waxee loolu mu ne maalam yox di feeg tojolul ba mu ko waxee fa qaala mu wax rajulun waaye joo xamante ne ajamiyun euh, ab ab ab ajami la ajami mooy ku dulub arab te moom mooy alxadrami ah gisoon nañ ko ci kitaabul wudu moom moo ko laajoon rahimahullah mu ne ko mu ne ko waaw mal xadasu ah ana lan mooy toj toj toj toj mooy lan waaye yaa Abaa yaa Abaa Hurayra delaanu mu ne ko as sawtu mooy xanaa kaddu yaani li mu ci namm mooy ab durata ab darta maanaam mooy ngelawal gu ànd ak kaddu maanaam loolu comme niñ la ko waxee sànq mooy def koo wax ngir leeral ne euh, maanaam toj ah maanaam ne loolu mooy nekk ci jàkka ji leneen li ñuy tuddee toj yépp ci jàkka ji teñ naan day toj jàpp moom faaw nga dugg ci biir dangay ngay génn jàkka ji waaw loolu maanaam nit ku xel ku ne du ko def ci jàkka ji maanaam faw mu génn ci jàkka ji loolu lii tamit day wane ngëneel gi nekk ci yor njàpp maanaam mooy ni ngay yor njàpp ngir ne boo yoree njàpp mel ni kuy xaar julli yow yaa ngi ci biir julli boo nekkee ci biir jàkka ji yaa ngi yor ngëneelu kuy julli ñaareel bi ci des mooy day wane ngëneel bi nga xamante ne euh, maanaam moo moo nekk tamit ci yor njàpp ci biir jàkka ne dafa bokk ci teggini yor njàpp ci biir jàkka tamit euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ciy jànge mooy li tax imam al-Bukhari rahimahullah indi ko fii moom mooy ne toj maanaam moom maanaam mooy ne daal biñ naan toj daal dëgg-dëgg loolu moom moo tax ñu naan lii day toj njàpp kon nag njàpp feek amul preuve buy wane ne njàpp li toj na njàpp li tojagut te lii moom mooy moo koy wane xadis euh, boobu euh, imam al-Bukhari indi na ko xadis numéro deux mille cent dix-neuf ak xadis numéro trois mille deux cent vingt-neuf imam Muslim indi na ko ci ñeenti six cent quarante-neuf imaamu Malik indi na ko xadis numéro quatre cent deux ak quatre cent quarante-quatre imam Abu six imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 330 ak 4091 ak 491 imam euh, euh, euh, eh, imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 774 imam an-Nasa'i moom indiwu ko waaye imam Ahmad ibn Hanbal imam an-Nasa'i rek moo ko indiwul ci ashaabu kutubu sitta koo indi ci ay bërëb yu bare bare bare bare ci musnadam rahimahullahu taala mu ne qaala bi isnaadil muttasil fi awwal kitaab lay haddathana Abul Walid te mooy at-Tayalisi rahimahullahu taala waxoon nañ ko abul mu ngi tudd Hisham ibn Abdul Malik al-Bahili moom Abul Walid mi ngi gane adduna 133e année ginnaaw gaddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 227e année ginnaaw gaddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ la Abul Walid at-Tayalisi ah, ah moom moom. imam Bukhari solo moom imam al-Bukhari ak moom Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom directement amma ñeneen ci te moom mooy imam Muslim ak imam at-Tirmidhi an-Nasa'i ibn Maaja ñoom solo nañ ci moom waaye nag dafa am ko dox seen diggante mu ne a mu ne qaala haddathana ibn Uyayna te moom mooy Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al makki rahimahullahu ta'ala amma eh, maanaam eh, imam Abul Walid at-Tayalisi mujj gi maanaam comme eh, Tayalis Tayalisi la waaye Basri la mujj gi Basri la amma Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun maanaam moom Mawla ibn Muzahim la al-Hilali ibn Muzahim al-Hilali Muhammad ibn Muzahim al-Hilali mooy ko goreel moom mi ngi gane adduna ca Kufa la gane adduna 107e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 198e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mboolem boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci màggaayam rahimahullahu ta'ala solo na ci ku mel imam az-Zuhri wa Ishaq as-Sabi'i ak Amr ibn Dinar ak Muhammad ibn al-Munkadir ak Abu Zinad ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñoom al-A'mash rahmatullahi ala al-jami' euh, mu ne an Zuhri bi ci imam az-Zuhri la solo ay hadith bi mooy Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala imam bu mag boobu nga xam ne kenn du laaj ay mbiram moom euh, génn na àdduna vingt-cinq année ginnaaw gàddaay Yonent ñoom ñaar ñii ñëpp ñu tudd maanaam ñëpp soroo nañ seen xadiis ci ashaabu kutubu sitta aba Abbad ibn Tamim waxoon nañ mooy Abbad ibn Tamim al ansari al al al madani moom waa Madinatu Munawwara la comme moom az moom az waa Madina la waa madinatul munawwara ala sakina afdalu salatu wassalam wax na la Abbad ibn Tamim mi ngi génn àdduna soixante-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi ah, ah, ci seen xew-xew moom tamit mi ngi génn àdduna soixante-troisième année ci bés boobu ba tey ci xare boobu muy Abdullah ibn Zayd ibn Asim al ansari al mazini al madani an najjari rahimahullahu ta'ala waxoon nañ ne moom ah, kenn ñaar lañ Abdullah ibn Zayd ci saxaaba yëpp ñaar lañ mooy Abdullah ibn Zayd ibn Asim bi ak Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih amma Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih moom benn xadis rek lañ ko solo te moom mooy xadisu nodd bi dégg nga mu ne an nabi bu jële ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam Abbad ibn Tamim waxoon nañ la tamit tabi'i la maanaam saxaaba la ndax yawmul xandaq amoon na juróomi at ne ne woon moom moom ci jigéen ñi la nekkoon bis booba dégg nga te am na juróomi at la fekk na ko mu am juróomi at waaye ci wàllu riwaaya moom day tolloog taabii ngir ne solowul ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam directement hmm. euh, ñoom ñi ñëpp kon maanaam kon xadis bi mboolem ñi ci nekk wa ashaabu kutubu sitta solo nañ ci ay xadisam voilà amma Abul Walid nga xam ne mooy sëriñu imam al-Bukhari moom euh, moom ak imam Abu Dawud rek ñoom ñoo ko solo directement ñii ci def ñëpp dañoo solo ci moom ci intermédiaire ani nabi jële ci yenente bi kon sallallahu alayhi wasallam annahu qaala nee na hmm. laa yansarif bu nit ki dem maanaam mooy bu nekkee ci julli hatta mbete yasma mu daal di dégg sawtan kaddu gu koy wax ne njàppam toj na aw walla wala boog yajira mu daj rihan ngelaw xet bu koy wax ne njàppam toj na hadith bi gisoon nañ ko ci ah, ah, gisoon nañ ko wala voilà mooy shukiya ila nabi sallallahu alayhi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi as-salah na qaala waxoon nañ ne la laa yanfasil bu mu rocceeku xam ngeen rocceeku mooy la rocceeku xam ngeen ko mooy ñi ngi nekk ci mbooloo mi di julli nga jékki-jékki daal di gis ne xam nga ñaare nit ñi dañuy faral di am kersa ci loolu bu ko defee suñu génn dañuy génn ndànk façon bu leen kenn dul yéege ci anam gu gaaw tamit mm. loolooy rocceeku maanaam mooy laa yan fatil moo tax imam euh, waaye euh, mu ne aw laa yan farif gisoon nañ ko ci xadis biñ ko gisee mm. ah waaye loolu kon mooy bi ci ci xaayida bi mu indi sax mooy ne ne ne du du du mm. voilà bi sakki waaye nan la ko tuddee buntu boobu baabo ashak il min ashakki waa koy ma ngoog baabu man laa yatawaddau min ash-shakki hatta hatta yastayqin buntu ki nga xamante ne du du du du du ci ci di ko jëlee ci sikki sàkka mbete xanaa mu daal di ko mu daal di wóoru maanaam mu am lu ko wóor euh, waxoon nañ la tamit ne Ali ibn al-Madini mooy sëriñu imam al-Bukhari bi rahimahullah moom moo moom moo amoon ci ci sàkk bi ci laa yan fatil mm-hmm. kon fii beneen riwaaya mooy Abul Walid mi ngi nii moom bi mu ko solo laa yan fatil la solo mm-hmm. ah, gisoon nañ ko tamit ne Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn moom tam solo na ko dinañ ci ñëw boobu insha Allah ci kanam moom tamit laa yan farif la wax imaamu Muslim rahimahullah ci mboolem riwaayaatam yi laa yan farif la ñëw kon dañuy xam ne Ali ibn al-Madini rahimahullah moom moo am ci sàkk boobu mu ne ah, kon lii maanaam day dëgëral imaam al-Bukhari lu tax mu indi bi fii daf ko fee indi ngir dëgëral ne ndegete njàpp ak li koy tojal maanaam mooy liñ doon wax ne moom mooy li tax liñ buggoon a wax mooy ne bunt bi daf doon wan ne maanaam njàpp foog toj gi leer foog toj gi leer te lan mooy toj te moom mooy lii génnee ci nit ki moo tax nag comme que moo li nga xamante ne feek amul ngelaw xet xet gu koy wan ne njàppam toj na niki noonu amul lan Euh, kaddu gu koy wan ne njàppam toj na leneen lu muy duute ci ne ndax génn na ci moom waaw wala déet loolu du ko njàppam beneen bi ci des nag par contre fii mu am benn mbir muñ mat a leeral loolu jotuñu ko leeral ci bi njëkkee gis xadis bi mooy ne ci ci sàkk googu ñi ngi koy nangu ak di ko bàyyi xel su fekkente ne ngelawal la waaye am amaa bu dee tuur ndox wala dem àll ngay sikki sàkk ndax waaw wala déet loolu mën nañ ko vérifier moo tax mm-hmm. boobaa da ngay Euh, bu ñuy wax naan sikki sàkka ak yooyu mooy loo xamante ne mënuñu ci vérifier dara mhm. te doute baa ngi fii di persister loolu mooy sikki sàkka waaye lu ñu mën a vérifier moom sikki sàkka moom du ci am dañuy def dañ koy vérifier mhm. dégg nga kon loolu euh, moom mooy moom xadis euh, boobu imam al Bukhari kon indi woon na moo xadis numéro 137 Euh, dina ko indiwaat xadis numéro deux mille cinquante six imam Muslim indi na ko xadis numéro trois cent soixante et un imam Abu Dawud xadis numéro cent soixante six imam An-Nasa'i xadis numéro Ibn Maaja xadis numéro cinq cent treize ni imam Ahmad ibn Hanbal xadis numéro seize mille quatre cent quarante kon euh, loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy xadis yi ñu indi insha Allah taala kon euh,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 waaw. Ndour. waaw xaaral ba fan insha allah. léegi ñeneen ñi ne dindee ci war a raxas mooy Maliki yi. da nga war a waaw boo xaaree day. boo xaaree comme ni boo xaaree ba ci kanam maanaam mooy bu yàggee rek. wala bu dee yeneen hmm. non non non non bu dee fuqaha maliki yi. waaw daa non da nga koy raxas léegi. sinon njàpp li mooy toj. voilà Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne xuf xam nga lu tax xufu ñoom dañoo jàpp ne xuf mënuñu koo xiyaas ci karaw ak ci we ndax lan ndax xufu ndax ndax karaw ak we ci cosaan gi la bokk ci cosaanu nit ki la bokk. alors que xuf takkuwul ak nit ki dafa daf maanaam dañ ko ci yokk ba pare ñaareel bi ci def mooy xuf woyofal la mm-hmm. alors que karaw bi masaa gi ñu koy massa loolu du woyofal ak raxas bi ñuy raxasaale yooyu ci jàpp loolu du woyofal mm-hmm. maanaam ñaari mbir yooyu moo tax ñu teqale diggante xuf ak loolu xuf mm-hmm. moo tax boo xoolee taqriban ñoom ñëpp daanaka euh, dañ koy dañ koy dañuy daganal kii ba mu des zahiri yi zahiri yi ñoom rahmatullah ñoom jàpp ñu ne affaire bi dana yàqu dana toj parce que amoon nga njàpp ba pare kon dara du ci toj voilà mais boo xool ñëw buñ restreindre mbir mi ci ñeenti ngir yi rek dañuy gis ne Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom dañuy jàpp ne day toj complètement pourquoi parce que euh, comme da nga ko waroon a raxas te toftale gi parce que almuwaalaat toftale gi ci njàpp farata loolu moom moo tax bu ma simmee xuf yi mooy ne a gi waroon a am dootul amati dootul amati ndax jàpp woon naa ba pare ba sama cër yëpp wow nañ allahuma ba mu des ne damaa mataa sama xuf yi laataa sama cër yi ci des di wow mu simmi ko bu boobaa damay raxas sama tànk yi mu daal di jeex voilà ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiye euh, yi rahmatullah alayhi ñoom tamit daanaka li ñu wax euh, boo ko xoolee mooy ne ñoom dañ ne balaa ngay julli nga koy nga koy raxas waaw maanaam lu tax ñu aj ko ci julli maanaam mooy bala ngaa def loo xamante ne rek njàpp farata la ci téye kaamil julli et lépp loo xamante ne njàpp farata la ci rek loolu la loolu lañ ci jublu moo tax ñuy wax waaye comme julli moom mooy cosaan bi moo tax ñuy tudd julli non ñoom même bu yàggee garaawul mais na koo ko raxas daal après na nga ko raxas parce que ñoom ak muwaalaat gi xuf moom mooy mooy mooy mooy dàll yi kawas yi et cetera li nga xamante ne moom mooy euh, parce que muwaalaat en fait ñoom du farata ci ñoom alors que Maliki rahmatullah am farata la ci ñoom waaye nag foofu dañ ni comme xuf bi dañ ko jéggale woon ci cosaan boo ko dindee ngir mu muwaalaat gi mën a am mooy ne xuf yi bu ma ko dindee rek ci saa si maraxas ko de telle sorte que dañuy jàpp ne kon toftale am na maanaam mooy njàpp gi amu fi wu toj maanaam ñoom noonu lañ ko jàppe maanaam loolu moom mooy mooy teqatal masala yi xuuf nag am na dinañ ci ñëw ci kanam insha allah taala am na ay buntu yoo xamante ne ci loolu rek la wallahu alam xam naa ci ci kii bi mooy mooy ne comme par exemple moom ni sa kanam nga non non non non non déedéet déedéet loolu boo paree julli nga koy vérifier mais pas ci biir pas ci biir julli gi loolu soo paree julli nga koy vérifier léegi nag par contre su fekkente ne daf lay faral di dal loolu tam beneen beneen mbir la bu fekkente ne daf lay faral di dal nga fàtte ni maanaam maanaam ne ngay vérifier et que ñu xool daanaka lu ci ëpp bu lu baaree bare maanaam par par exemple mën ngaa toog ñaar ñetti fan yoo xam ne dalay dal ngay vérifier di gis ne ndekete dara amu fi bu boobaa yow loolu dootoo ko bàyyee te sax ndax lan ndax ndax sikki sàkk googu ndax seytaane dalay lay foowe bu boobaa doo obligé di ko di ko xoolaat saa su ne ba voilà maanaam loolu faaw mu am lu preuve parce que yooyu bu ñu génnee wee nit ki dina ko yëg dina ko gis te dana ko xam dana ko mën a laal loolu moom moo tax di différence wallahu ta'ala léegi yenn uh-huh. am luy génn hmm. lu génn ba ci biir mais génn mais ci ci biir quoi. non li génn ba bu doon loolu la kay kon nit ku ne mën naa toog di dute ndax jàppam toog na waaw wala déet mm-hmm. ngir ne am na lu yëngatu ci biiram. Mm-hmm. non day génn. kon kay génn na baax na <laughs> non yow bu génnee ba mu mën ci teg sa bët rek mooy génn na mm-hmm. boo ci mënta teg sa mooy génn ko. <laughs> maanaam boo xoolee nii rek daal doo ko gis. waaw. mais foo nga kii ko quoi pour ah waaw mooy mooy kon mooy ne après yow bi bi bi bi yaa ko génne. <laughs> loolu mooy yaa ko génne mais fii génnagul rek génnul voilà day nekk ci biir ba mu ne ci biti amul amul amul amul nekk na ci diggante bi. <laughs> Ah, génn loolu mooy mooy kon génn na. boo xoolee boo gis dara comme bëtt bi waaw nga mën nañu tëj. waaw. góor laay wax. waaw léegi mais bu am nga yenn raay day am di nga sentir ni day am dara luy génn. waaw mais boo ko xooloon nii rek tey doo gis. waaw <laughs> nga bàyyi ko noonu. nga bàyyi ko noonu. mbir mi dafa woyof jarul yo jarul kii quoi ay sikki sàkk yi dul jeex sikki hmm. hmm, sàkk yi